wa an umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaala ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw fayusbighu al-wudu'a thumma qaala ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illaa futihat lahu abwaabul jannati samaaniya yadxulu min ayyihaa shaa rawaahu muslimun rahimahullah wa zaada tirmidiyu rahmatullahi alayhi allahumma ij'alnii mina at-tawwaabiina waj'alnii mina al-mutatahhiriin kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah di ñëwaat ci chapitre bi ñu nekk muy garab numéro cent quatre-vingt-cinq suñu jotaay suñu jotaay bii ñu génne ñu ngi jeexaloon xadis mille trente et un mu ne woon wan abi Maalik al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tuhuru shatrul iimaan euh, après mu tegoon ci wa fil baabi xadiisu Amr ibn Abasa radiyallahu anhu as-saabiqu fi aaxiri baabi rajaa wa huwa hadiisun aziimun mushtamilun alaa jumalin min al-xayraat walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañ lool tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis hadis bu mujj ci suñu buntu bi ci chapitre bi pàcc bi di baabu fadlil wudu buntu bi wax ci ngëneelu njàpp muy hadis bu mujj muy hadis 1032 de hadis Seydina Umar ibn al-Khattab comme niñ koy lool mu ne waan Umar mu ne wa an Umar te ñu ngi jële ci kii beneen xadis boo xam ne nag ñu ngi koy jële ci beneen sahaaba bi Seydina Umar ibn al-Khattab di doomi ku ñu al-Khattab radiyallahu anhu yàlla na boroom bi gërëm ko an nabi muy jële ci yonente bi alayhi salaatu salaam annahu qaala kene yonent salai sallam nee na ma minkum amul kenn ci yéen min ahadin ci kenn ma minkum amul min ahadin kenn minkum ci yéen ah ma minkum min ahad amul kenn ci yéen yatawaddau ci yéen julli ñu koo xam ne dina jàpp aw mu ne mu yat fa yubliru mooy mu matale mu jotale muy njàpp goo xam ne day jotale lu matale waaw moom la naan fa yubliru mu nekk loo xam ne day jotale waaw aw mu ne walla boog fa yusbiru c'est la même chose isbaarul wudu mooy defe ko ni mu gën a mate dinañ ci taxaw léegi insha allahu taala eh, ci waxu boroom xam-xam yi lan lañ déggee ci isbaar rahmatullah alayhim alwudu matal ci gàttal mu matal jàpp gi summa qaala defe ko ni ko ko boromam sant summa qaala ginnaaw bi ba ko defee mu ne ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg illa allah kudul borom bi di allah wahdahu moom dong la sharika la amul luñ koy bokkaale wa ashhadu ta maa ngi seede tey dëggal anna muhammadan kana saydina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu ta ndawam la moo ko yebal ci jaami mu ne bu waxee lii nit ki bu jàppee matal njàppam wax lii nii illaa lulul futihat dees na ko ubbil lahu ñeel ko dees nañu ubbi lahu ñeel ko abwaabul jannati samaniyatu waaw buntu ah ajjana yi yi nga xamante ne ñooy juróom-ñett waaw ya nga xamante ne yaa nga xam ne ñooy juróom-ñett yadxulu bu ko defee waa ji dugg min ayyiha ci bu ko ci soob ca buntu yooyee shaa bu ko ci neex rek ca lay dugg allahu akbar mu rawaahu hadis bi ki ko solo mooy muslimun al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi mu ne waaye wa zaada at-tirmidhi waaye mu ki nga xam ne mooy al imaam abu isa at-tirmidhi na bi mu solowee hadis bi moom daa am lum ci yokku lent boo xam ne lii la ah, mu ne allahumma da cee yokkul yi mu ne allahumma e eh, ya sama borom waa ji wax li ij'alni yal nag ma def ta boole ma mina tawaabiina ci ñi nga xam ne ñooy delluwaakoon yi ci sa yow ci sa bopp ci borom bi di dellu ci yow di tuub koon yi di tuub dellu ci yow nii te yal nag ma def ta nga boole ma minal mutatahhirin ñi nga xam ne tout le temps dañuy laablu di sel di setlu di laablu waaw waaw allahu akbar léegi kon xadis baa ngi nii kon mooy xadis mujj bi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom donga ko solo ñu la xadis bii déedéet sëriñu al imaamu muslim di al imaamu ahmad ibnu muhammad eh, daal na koy solo na ko noon mbokku taalim di al imaam abu daawud al imaam an-nasaa'i al imaam ibnu maaja boo seetee kon waa sunanul arbaa ñoom ñépp ko indi imaamul buxaari moo ci moo ñëwul voilà ci ni ñuy gis euh, d'habitude boo ci génnee ñoom imaamu Malik rahmatullahi ala al-jami' al-imaamu Muslim wa Abul Husayn benn bërëb la ko indi hadis bi muy kitaabu tahaara baabu dhikri al-mustahabbi aqiba al-wudu wala baab adh-dhikru al-mustahabbu aqiba al-wudu ñaan gi nga xam ne moom lañ sopp jullit bi di ko wax aqiba ca gannaaw alwudu bu dee dafa jàpp ba pare mu ne hadathani Muhammad ibn Hatim ibn Maymun mu ne ki ma nettali man dong imam Muslim mooy sama sëriñ di Muhammad ibn Hatim ma Maymun al-Baghdadi al-Qati'i Abu Abdillah al-Mu'addib al-Marwazi rahmatullahi alayhi Abu Abdillah qaala mu ne hadathana Abdurrahman Mahdi mu ki la nettali ma Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdirrahman al-Anbariyu Abu Saïd al-Basri al-Lu'lu'i rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Mu'awiya ibn Salih mu nekk ñu nettali mooy Mu'awiya ibn Salih di Mu'awiya ibn Salih Abu Amr ñi ne Abu Abdirrahman al-Hadrami al-Andalusi nekkoon qaadi fa nga xam ne mooy Hims al-Himsi rahmatullahi alayhi dafa newoon Hims après mu nekk al-Andalusi rahmatullahi alayhi qaala mu ne an rabiata mu jële kuñ naan rabia imam muslim ne yaani ibn yazid kim ci jublu mooy ibn yazid de rabia ibn yazid al iyadi abu shu'ayb ad dimashqi al-qasir rahmatullahi alayhi dimashq la tuddoon ak fi la dëkkoon après ak fi nga xam ne mooy hims rahmatullahi alayhi kon moom moo ne rabia an abi idris al-xawlaani moo ko jële ci kuñ naan abu idris alxawlaani di Aa'idullah ibn Abdillah ibn Amr ñii ne Abdallah ibn Idris ibn Aa'id ibn Abdillah ibn Utba ibn Ghaylan rahmatullah Abu Idris nga xam ne moom jamonoy Hunayn la gane àddina mooy ci huitième at bi juróom-ñetteelu at bi nga xam ne ci Yonent saa sallam ginnaaw gàddaay mooy bésub jamonoy Hunayn ci la dund ci la juddu ci jamono Yonent bi salaam waaye déggewul ci Yonent bi alayhi salaam te gisu ko. jëlee na nag ci saxaaba yu mag yi eh, rahmatullah alayhi moo doon boroom xam-xamu waa Shaam taaliba bu mag ci Seydina Abu Abu Darda eh, al-Uwaymir radiyallahu taala Abu Idris al-Xawlaani eh, moom moo ko nettali mu ne an Uqbata ibn Aamir mu ne mu ngi jëlee ci al-Juhani wa Abu Hammaad ñi ne euh, Abu Amir ñeneen Abu Abu Asad al-Juhani al-Misri rahmatullahi alayhi nekkoon saxaaba boo xam ne bu siw la ñi ne Abul Aswad nekkoon Misr rahman radiyallahu ta'ala anhu léegi imaam Muslim ne xaa taxawal ma ñëw wa haddathani Abu Uthman léegi kan moo wax wa haddathani Abu Uthman hmm? loolu dinañ ci ñëw ci bahth bi léegi kan moo wax loolu Abu Idris kii euh, nu mu tudd euh, kan moo ne euh, Muawiya la wala Rabi'a kan moo ci ne wa haddathani imaam Muslim dana ha wa haddathani te nettali na Abu Usman bon imaam an-Nawawi taxaw na ci daal di ciy taxaw tuuti ci wàllu woowu di ko leeral waaw im naan i'lam anna al-ulama ikhtalafu fi al-qa'il fi at-tariq al-awwal wa haddathani Abu Usman man hu fa qila huwa Muawiya ibn Salih wa qila Rabi'a ibn Yazid waaw kon loolu en tout cas bu ñu gisee ne peut-être ñu gis ko après loolu mu ne boroom xam-xam yi xamal na dañoo wute ci kan moo wax wax ji parce que imam Muslim dafa côté bi dafa euh, ñëwul wax wax wax wax comme ni mu def càllale bu njëkk bi daa ñëw rek ne xaata xam nañ ne du moom moom moom c'est sûr te du Abdurrahman ibn Mahdi parce que euh, Abu Usman rahmatullah alayhi moom mii euh, boroom xam-xam dañu wute sax kii mooy kan waaw war al imaam al haafid ibn Hajar mu ne nee na am nañu ne Sa'id ibn Hani la al-Khawlani am ñu ne noo Hariz ibn Usman waaw lool ay wax la kon mooy Abu Usman bi ci boppam kan la ci boppam moom mooy kan la loolu dañ cee wute mais hadis bi wér na parce que càllale bële bu njëkk bi jaar na yoon léegi kon wa hadathani mu ne te nettali na man dong léegi kon wax ji fa mu nekk mooy am ñu ne Muawiya la ibn Salih moo ko wax am ñu ne déet Rabi'a ibn Yazid moo ko wax wa haddathani abu usman radiyallahu rahimahullah an jubair ibn nufayr mu jël ko naan jubair ibn nufayr ibn malik ibn amir al-hadrami abu abdirrahman al-shami al-himsi rahmatullahi alayhi an uqbata ibn amir moo ko jël ci uqba abdullah ibn amir radiyallahu anhu annahu qala kanat alayna nii la hadis bi jóge waaw mooy imam daa dagg lim ko soxlaal te nii ko al imam Nawawi indi woon ci lu jiitu imam al-Hafiz na Hajar bi mu ñëwee ginnaaw bi noonu la ko indee ci Bulughul Maram hadis bi moom la mujjee indi moom al imam al-Hafiz Ibn Hajar ci Bulughul Maram ci baabu kitaabu tahaara baabul wudu comme ni nga xam ne noon la ko al imam an-Nawawi mujjee indi fii fi muy wax ci Riyad bi ci baabu fadli wudu ah rahmatullahi ala al kon mu ne Seydina Uqba mu ne kaanat alaynaa ri'aayatu ibil mu ne dafa newoon ci suñu kaw mooy loo xam ne ku nekk daa am loo xamante ne nii mooy euh, dañ doon sàmm seen giléem yi fa jaa'at yi mooy ñenn ñi pour mën a batewu ci seen yeneen préoccupation bi ci gënoon a màgg nag mooy dem ci rent bi alayhi salaam bi déglu ji xadiisam yi di takkook moom xam li mu jàngale ci bés bi ñenn ñi dañ doon wax ne bon ni ñuy def ay dañuy bu ñëw ñun ñëpp buñ demandoo ki yor ay ay troupeau wam fee di sàmm fee kee di sàmm fële non li ñuy def nañu boole suñu gëléem yi xàmmee nañ leen kenn daal di jël leen wala ñaar ñoo xam ku buñ nuñ koy kiiwee départage woo lu bari nag par kenn par ñaar ñoo doon bokk loolu waaw bu ko defee kenn ki dem sàmmi jamono ji kee di sàmmi keneen ki eh, dem nekk ci yonent bi alayhi salaatu di déglu ji li nga xam ne mooy njàngaleem bi léegi bu ñëwee keneen ki dem loolu la naan kaanat alaynaa ri'aayatul ibil fa jaa'at nawbati fa rawwahtuhaa bi ashiyyi mu ne dañ ne woon suñu suñu kaw eh, loo xam ne day ay ay ay loola woon ci sàmm gañ doon sàmm ndax moo doon seen activité principale ñeneen yi ñu ngi amoon seeni tool ñenn ñi am ay gëléem ñi nga xam ne gëléem lañ yoroon nag fokk ñu sàmm leen bu ci kër yi lañ leen di dundale lu bari dañ leen di sàmmi léegi nag nee na bi nga xam ne man sama tuur moom laay nawbat yi mooy sama tuur sama ay ñëw faraw waxtuha bi ashi ma gaaw sàmm leen defar leen toppatoo leen gaaw nag ci ngoon gi ma gaaw yóbbu leen fa nga xam ne mooy fa la ñuy war a fanaan fa la ñuy war a tëdd yóbbu leen nag foo fële ca euh, nga xam ne mooy fa euh, euh, kii bi gëléem ya fa nga xam ne fa la ñuy fanaan nekk foofu le waaw léegi eh, jeexitalu bëccëg gi waaw pare ci say mbir expédier la la la la la la waaw daal ñëw nag moom naan fa rawwahtuha bi ashiyin waaw moo tax al imaam Abu Dawud wax nañ la bokk na ci ñu ko solo al imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi imaam Uqba nii la ko commencé foofu. moom euh, euh, sauf que moom dane haddathana Ahmad ibn Sa'id al-Hamadani rahmatullah alayhi qala haddathana ibn Wahb ya'ni ibn Salih yuhaddithu an Abi Uthman an Jubayr ibn Nukhayran Uqba waaw kon bu buy bi moo leeral moo tax ñoom imam an-Nawawi bon li nañu fi ñëw te euh, imam Abu Dawud fii dafa leeral riwaayam bi kan moo haddathani Abu Usman mooy Muawiya ibn Salih yuhaddithu an Abi Usman voilà an Jubayr ibn Nufayr an Uqba ibn Amir radiyallahu anhu annahu qaala te al imaam Abu Dawud <coughs> da ci indi beneen càllale ci suuf mu ne qaala Muawiyatu Muawiya da ci am ñaari càllale en fait wax jiib loolu la mu ne wa haddathani Rabi'u Rabi'atu ibn Yazid mu ne jëlee naa ko ci ca mooy càllale imam Muslim mu njëkk bi jëlee naa ko tamit ci Rabi'a ibn Yazid an Abi Idris an Uqba ibn Amir kon da jële ci ñaari nit moom Muawiya ibn Salih jëlee na ko ci Rabi'a ibn Yazid comme niñ gisee riwaay imam Muslim bi rahmatullah alayhi waaye jële na ko ci ki nga xamante ne nii moom la imam Abu Dawud di Abu Uthman an Jubayr ibn Nufayr voilà an Uqba ibn Aamir radiyallahu anhu foofu dane Seydina Uqba dane kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khuddaama anfusina natanaawabu ri'aaya ri'aayata ibilina فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول voilà foofu da ne ñun dañoo nekkoon ci riwaa imaam Abu Daawud bi ñun de rahimahullah dañu ne woon ak yonent bi ñoo xam ne ñoo doon liggéeyal suñu bopp temps yooyu <laughs> liñ naan àddina bi <laughs> eh, eh, neexagul woon yenn façon neex yi <laughs> waaw ci wàllu am am gaa yi yaa doon liggéeyal sa bopp ah. am ay bon ay ay mindaan ay ñu lay liggéeyal ah non c'était pas donné à n'importe kii de non ñi ko amoon ñi ëpp amuñu woon lool liñ doon def xuddaama anfusihim lañ ñoo doon liggéeyal seen bopp waaw bépp loo war a lëgéey boo ko amilawul sa bopp kenn du la ko defal waaw léegi nag bu dee nag yàlla bi mu yaatalee ginnaaw ñu gis ñuy am ñoo xam ne ñu leen di liggéeyal voilà ñenn ñi am ay jaam yoo xam ne ñoo leen di liggéeyal ñenn ñi am ñoo xam ne dañ leen di liggéeyal ñu leen di fay waaw waaye temps yii moom <laughs> jamono gi neexagul woon noonu <laughs> waaw moo tax mu ne jamono yonent bi alayhi salaam waaw moo tax képp ko foog ne ñi ñuy xamee ne sëriñ diw moom ay mbiram kawe mooy nga ànd moom seen àddina day day ñuy am am ami àddina yu bari loolu mooy xamoo li ngay wax mooy yow xamoo li ngay wax waaw saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul ne dañoo gëm rek ne ayo <laughs> an ñu ngi ci nag nañ nekk milliardaire u yonent bi sallallahu loolu amul ah. loolu moom ku ko jàppi sëriñ mooy jàppoo ci dara waaw sëriñ kenn du ko ut pour être milliardaire wala nañ def lim bëgg di def lim gërëm waaw bu ko defee suñuy affaire suñu mbiru àddina di baax sëriñ kenn utu ko ngir mbiru àddina loolu daa war a leer suñu doomu jamono nag mbir mi moom moom dafa salfaañoo waaw moo tax jàpp nañ ne moom liy wane ne yow moom sax tëlibe kii na mooy il ngay joxe lu bari loolu mooy wone ne yow yaa ngi say mbir a ngi dox wala yaa ngi am dara waaw déedéet mbir mi du moo naa Seydina Uqba ne ñun kunna ma rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam xuddaama anfusina <laughs> ñu nag yonent bi alayhi salaam temps yonent saa salaam ñoo doon liggéeyal suñu bopp waaw te yonent saa salaam ci boppam bon yenn yi moom ci boppam gisoon nañ fii que moo doon defaral euh, mbaru tànk mbaru dàllam bu bu kiiwee waaw bu amee yére bu xotteekook yooyu mu ñaw ko yu mel noonu nekk ka kii euh, liggéeyu ay njabootam waaw kon rawatina bii nag mooy ñii dañ koo amul woon du tout ci moo tax mu ne looloo tax nag natanaawabu ri'aaya dañ doon awante di aayante waaw bu kii ayee keneen aye ñuy awante ri'aayata ibilina ar ri'aaya muy ri'aayata ibilina li nga xam ne mooy xam alhamdulillah di sàmm suñu gëléem yi mu ne fa kaanat alayya ri'aayatul ibil man nag ba sama tuur jotee sama ay mu nekkoon nag sama kaw ma waroon a sàmm gëléem fa rawwahtuha bil ashi ma toppatoo ko waajal ko daal di expédier mbir def ko ci nam baaxe nag nekkul taf tafee ñoo waaw yóbbu ko fa nga xam ne fa la ñuy nekk jeexut lu bëccëg gi ngir man faa fanaan ñoom gëléem yi fañ leen di delloo ci seen gétt ya léegi nag fa adraktu ma daal di gaaw jóge foofu rek ngir daaw waaw ñëw fekk njàngalem yonent way saa sam ba ma ñëwee fa adraktu rasulallah maa ngi dab ndawal yàlla saa sallam yaxtubu naasa mu ngay xutba xaalam moo doon mu ngay xutba nit ñi fa sami'tuhu yaqul muy wax kon nii la ko al imaamu abu daawuda rahmatullah alayhi moom nii la ko tàmbalee ginnaaw loolu buñ ñëwaatee ci riwaaya al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi mu ne kaanat alaynaa ri'aayatul ibili fa jaa'at nawbatii fa rawwahtuhaa bi'ashiyyin fa adraktu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaa'iman yuhaddithu an-naas fee dana yaxtu loo genn la di leen sermoné di yuhaddithu an-naas di leen jàngal xadiis waaw di leen wax ci ay ngëneel ay waane leer fa adraktu min qawlihi mu ne dab naa jote keroog bi ma agsee ci ay waxam moom alayhi salaam ma fekk ko la ma fekk mooy mu ngi naan ma min muslimin yatawadda amul benn way ngëm yàlla boo xam ne dafa jàpp fa yuhsinu wudu'ah mu daal di rafetal li nga xam ne mooy njàppam summa ginnaaw gi yaqumu mu jóg taxaw fa yusalli rak'atayni mu julli ñaari rakka yoo xam ne muqbilun alayhima bi qalbi jublu ci ñaari ràkka yooyu dëgmal ci boroomam ak xolam teew lu ko nga xam ne moo moo moo war waaye ay cëram dal bi qalbihi wa wajha waaw ànd ak xusuux nga xam ne moom la laaj moom la julli ji laaj waaye dal ci côté xol bi waaye dal xudu' ga nga xamante ni moom la li nga xam ne mooy cër yi daal di laaj waaw neew na mu dal loolu mu daal nit ki daal di koy def ah bi muy julli ñaari rakka yooyee ah lu dul ne summa euh, illa wajabat lahul janna lu dul nga kookee àjjana dina war ci moom mooy borom bi dara waru bi dara warul ah moo warul boppam ne kii moom da koy dugal àjjana jeex na lan la def jàpp rafetal njàppam jóg julli ñaari rakka yoo xam ne da cee dëgmal borom te loolu moo doon hadith sayna Usmaan radiyallahu anhu ibn Affan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan xam nga ñu ngi koy gis fan yi ma ne la xadiis bii nii imaam daa am di beneen côté boo xam ne ci xadiis bi mooy waan Humraana mawla Usmaan bi nga xamante ne nii mooy ci la doon wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xamante ne dafa jàpp ah mooy xadiis mille vingt six bi man tawadda'a fa ahsana wudu fa xarajat xataayaahu hatta taxruju min tahti azfaarihi hadis boobu noonu am na ci yeneen version yum ñëwee yoo xamante ne nii Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu moo taxoon ma imaam indiwu fi hadis boobu ngir wane buntu bi samp ko ngir wone nan lañuy jàppe kayfiyatul wudu déedéet ngëneel ko tax a jóg ko tudde moo tax biyoofu euh, euh, Seydina Usmaan dafa wane dafa jàpp wane jàppal yonent bi alayhi salaam ba pare bi mu defee lool mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i haadaa mu ne gis naa yeneen tubaab yi saa mu jàppe comme sama njàpp gi après mu teg ci ne képp koo xam ne man tawadda'a mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne jàpp na comme sama njàpp gi ginnaaw gi mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah Euh, euh, non non mu bu jàppee sama jàpp gi après mu julli ñaari rakka yoo xamante ne nii laa yuhaddithu bihima nafsa voilà mu julli ñaari rakka yoo xamante ne nii moom waa ji du nekk di wax ak boppam waaw lan mooy di wax ak boppam mooy euh, di xel mi dem marché muusante aya <laughs> vay xel mi ne feew daal di jaar dem marché muusante du ko def waaw waaw dem fi nga xamante ni mooy wol sëriñ waaye dem kajoor daal di ñibbisi du def loolu déedéet waaw kay mu ne bu dee daa def lool julli ñaari rakk yoo xam ne mooy moom lay wax fii rek ne mooy muqbilun waaw day dëblu ak boroomam bi qalbihi wa wajhi loolu lay wax boobu bu ko defee lu dul ne waajoojee bis bu defee loolu de summa qaama fa raka rakaatay laa yuhaddisu fiihimaa nafsahu ghufira lahu maa taqaddama min dambi des na ko jéggal lépp loo xam ne moo jiitu woon waajoojee ci ay bàkkaaram noonu la ko Seydina Usmaan indi woon loolu mooy comme fii rek waaw sauf fii mooy njéggal loolu mooy waral lan ñu dugal la ajjana fii yeneen saa saam dane waa ji bu jullee julli jooju mooy rakaatay shukri ñaari rakkaay sant ya nga xam ne moom la aaya ba jeexa aayatul wudu bi la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun te bu ko defee ngeen sant mooy ñaari rakk yi ngay julli ginnaaw bi nga jàppee ba pare voilà mu ne nag yeneen saa salaam ne képp ku def lool ah jàpp ah moom loolu la ci fekke ci wax ji daldi julli jóg taxaw julli ñaari rakka dëgmal ci boroom ak xolam ak xol bi mooy xushuun eh, eh, waji xar kanamam mooy yaram yaramam moo xuduun daldi illaa wajabat loolu ne war na lahu ñeel ko aljanna ajjana sum qaala nee bi ma déggee lii man Uqba daf lii ci wax yonent sa yonent way sa sam fa qultu ma ne waay maa ajwada haade mu bay analan moo gën a neexati lii waay waay waay lii wa neex ah, lii bu ñu ko defee mooy am nañ ajjana <laughs> way bii baax na de bii baax na moom bii moom baax na de waaw nee bi ma nekkee di wax loolu fa ida qaa'ilun bayna yadayya yaqul am ku nekk sama kanam di wax naan ne ma allati qablaha ajwan ne ma gis nga bi bi jiitu wax jii nii yeneen saa sam doo am na bu mu njëkk a wax moo gën a tee sàppaaral moo gën a tee neex moo gën a tee baax nee na ma ma ma xool bu baax kii kii nekk sama kanam di di ma wax lii mooy lan fa nazartu ma sànni sama bët gën a xool fa ida Umar waaw ma gis muy Seydina Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ah anhu qaala mu ne ma ndeke moom la mu ne ma inni qad ra'aytuka ji'ta anifa waaw mu ne man mu ne man Umar seetlu naa ne gis naa ne yow léegi nga ñëw mooy daa am loolu looloo rate ci ci ci ci ci message yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam avant ngay ñëw am na lu gën a tee neex lu mu njëkk a wax <laughs> moo tax ci riwaaya imaam Abu Daawuda bi nee na bi yeneen saa salaam waxee wax ji wax maa minkum amul kenn ci yéen kuy jàpp rafetal njàppam ba pare jug taxaw rakk ñaari rakk yoo xam ne da cee dëgmal xolam ak waj ak ak ak xar kanamam moo léppam toroxlu ngir boromam illaa qad awjaba lu dul ne ko mooy waral na lépp loo xam ne moom la ko waroon bi tegaloon maral maral na ko mooy maral na ko te dina ko gërëmal li nga xam ne dugal ko àjjana fa qultu nee na Uqba nee ma ne ko ba ma ne ba booba way ma ne baxin baxin aw <laughs> ma ne baxin baxin awaw <laughs> mooy jamono boo amee jamono yu mbégte ak tagg benn mbir boo xam ne bu neex wala boolu gërëmloo nga ne baxin baxin ëskay ëskay voilà ma ne aw skëy bii maa aj wada hade way lan moo gën a rafet li way nee na fa qaala rajulun min bayna yaday min bayna yadaya am benn waay boo xamante ne nii bu nekk sama kanam waaw benn waay boo xam ne sama kanam la nekk waaw ne ma allati qablaha ya uqbatu ajwadu minha fa nadartu fa ida huwa Umar ibn al-Khattab nee na waa ji ne ma bi ko jiitu nag yow Uqba kàddu gi mu njëkkoon a wax booboo gërëtee baax <laughs> nee na ma xool aji wax ji parce que bi muy wax seetluwuma ko ma xool bu baax fa ida Umar ibn al-Khattab mooy Umar ibn al-Khattab fa qultu ma ne ko radiyallahu anhu maa hiya ya Aba Hafs <laughs> ma ne ko moo kàddu googu nga ne ma moo gën a tee neex te jiitu waaye mooy lan yow Abu Hafs maa ngi la koy laaj man Umar man man Uqba qaala mu ne innahu qaala aanifan qabla an taji mu ne yeneen tibay saa saa wax na sànq laata ngay ñëw kon gis nga nii la ko al imaam Abu Daawud gis nga ni muy mottalante riwaaya yi moo tax xadiis daal da ngay topp ñi ko soloo nga gis ci njariñ yi trésor yi ci ne voilà sinon buñ ñëwaatee ci riwaaya al imaamu Muslim euh, ibn al Hajjaj rahmatullah alayhi nee na Seydina Omar bi mu ma waxee ne allati qablaha fa ida qaa'ilun bayna yadayya yaqul allati qablaha ajwad bi ko jiitu moo gën a tee baax fa nadartu ma sànni sama bët xool fa ida Omar muy Omar radiyallahu anhu qaala mu ne ma inni qad ra'aytuka ji'ta anifa mu ne gis naa ne léegi ngi da ngay door aksi qaala mu ne ma ma minkum bi dàq mooy bii lii la yoneen saa san dane ma minkum amul kenn ci yéen amul kenn min ahadin ci kenn ci yéen yatawadda'u amul ci yéen min ahadin kenn yatawaddau koo xam ne dina jàpp fa yubliru aw fa yusbiru waaw mu daal di matal wala mu nekk day def isbaax waaw isbaaxul wudu loolu boroom xam-xam yi alayhim eh, ñeen ñi dañ ne bon mooy bu dee ne nit ki dafa jàpp comme ñett ñett voilà loolu mooy isbaax isbaaxul mooy nit ki day jàpp li nga xam ne mooy eh, ñett ñett waaw ci kër euh, yi nga xam ne dañ leen di raxas ñetti ñett waaw ñu ne loolu la am ñeneen ñoo xamante ne nii dañ ne non ñetti ñetti bi kenn ko ci euh, sartalu waaw bu dee benn bi mat na parce que yonent bi saa salaam sayyidna ibn Abbas am na sahih sahih imaamu Bukhari nee na yonent saa salaam tawadda'a rasulullah saa salaam marratan marra wa ithnatayni wa ithnayni wa ithnayni wa thalathan thalatha waaw kon. ñoom ñu ne euh, euh, parce que Yonent saa salaam Mawlana Ibn Abbas nee na Yonent saa salaam jàpp na benn benn ñaar ñaar jàpp na euh, ñett ñett waaw kon ñoom ñu ne kon loolu isbaax tekkiwul ñaar mu nekk ñett kese waaw l'essentiel mooy benn bu dee benn la raxas wala ñaar mu matale raxas ba matale cër yëpp waaw sauf que bu ñett bi moo gën a tee mat parce moo gën a mat te moo ëpp jëf waaw te moo gën a dëppook li ëpp li Yonent saa doon def. waaw waaye bu dee bu defee benn raxas benn lépp tooy lim war a tooy yépp tooy daal di tooy loolu euh, euh, daal di nay nekk loo xam ne mën na dugg ci isbaax waaye sauf que bii bu njëkk bi boo bii def ñett boobu asbaax moo gën a teemal kon mu ne kon amul kenn ci yéen koo xamante ni dina jàpp fa yublighu aw yusbighu fa yusbighu fa yublighu aw fa yusbighu al wudu amu matal jàpp gi summa yaqulu ginnaaw gi mu ne ashhadu an la ilaha illa allah amul benn buur maa ngi seede amul benn buur bu ñu war a jaam illa allah ci dëgg ku dul yàlla war na muhammadan te naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdullahi jaamub yàlla la wa rasulu ak ndawam illaa lu dul ne futihat dees na ko ubbil lahu ñal waajoojee abwaabul jannati samaniyatu Ah, muy juróom-ñetti buntu àjjana yi yadxulu min ayyiha sha bu ko defee mu dugg bu ko ci soob lay tànn daal di ciy dugg allahu akbar nii la ko al imaamu muslim indee bon ca suuf wax na hadis bi nga xam ne mooy eh, bi mu ne wa haddathana abu bakr ibn abi shayba qaala haddathana zayd ibn al-hubaab qaala haddathana muawiya ibn salih an rabi'a ibn yazid an abi idris al-khawlani wa abi usman an jubayr gis nga fiit wa abi usman voilà loolu mooy Muawiya la Rabi'a bokk euh, fële euh, Muawiya euh, ki ni ko imam Abu Dawud daal di leerale wa Abi Usman an Jubayr ibn Nufayr ibn Malik al-Hadrami an Uqbat ibn Amir anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala fa dhakara mithlahu ghayra annahu qala mu ne suuf kon dane man tawadda'a fa qala moom dane képp ku jàpp ba pare mu wax ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu moom nii la ko ne man tawadda'a ku jàpp fa qaala mu wax ashhadu maa ngi seede an la ilaha amul benn buur bu ñu jàpp illallah ci dëgg ku dul yàlla wahdahu moom dong la sharika lahu amul luñ koy bokkaale wa ashhadu maa ngi seede anna muhammadan te sayyidina muhammad abduhu jaamu la rasuluhu ndawam la waaw moom noonu la ko indee alors que fee dane ashhadu an la ilaha illa allah man ma minkum ahadun yatawadda fa yublighu aw fa yusbighu al-wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu voilà loolu kese la wax bii nag dane ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mooy yooyu yëpp man nga koo wax ba ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu kaana al imam abu da abu abu abu isa wa zaada at-tirmidhi rahmatullahi alayhi li mu yokk moom al imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ni mu ko soloowe nañu xool ak ñi nga xam ne noonu la ko yokke moom it benn bërëb la ko indi